aus billah min asheytaan irajim bismillah alhamdulilahi rabilalamin wa sala allahu wasallama ala seyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk jullit yi ginnaaw bi ñuy sante yàlla jullit sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen ziyaare di leen baalu àq ci weeru tëdd wi nga xam ne moom la yàlla baaxe ñu fekkwaat ko ren jii nii te tàmbali ko tey jii ci bismillahi rahmaani rahim di ñaan suñu boroom mu may ñu àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin te lépp loo xamante ne am na ci ci ay rëcc rëcc yàlla ñu ko suñu borom soppi la aw yiw lépp loo xamante ne def nañ ko ci te jublu ci aw yiw yàlla ñu ko suñu borom fulal te làq yàq yëgut ni nga xam ne noonu la ko mu assasatul Wafa bi xaqoox li imaan baaxoo ànd ak yéen ci bu weer wi koo ngi ci dëkk bu tedd bii ci béréb bu tedd bii nii ci weer bu tedd bii nii dikkaat nañ rek incha allah fas yéene àndaat ak yéen ci jotaay yi nga xam ne moom la ñuy ànd ak yéen ci weeru koor gi yépp lépp nag tënku ci kaw ndigal loo xam ne ki fi toog toogaayu borom daal mu waxti moom moo koy joxe liggéey bépp aju ci ndigal loo xamante ne day bàyyi ko ci moom kon incha allah tey jii tolloo ak juróom-ñaari fan ci weeru juin lañu fas yéene tàmbali liggéey bi insha allah ni ñu ko baaxoo defee rek baax woon nañu saa yi ñu tàmbali liggéey bi sëriñ Basiiru Anta moom mooy ki nga xam ne moo fi daan teew ànd na ubbi liggéey bi ñaanal ñu ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani ci alhamdulillahi alamin noonu tamit noonu rek lañ koy def waala jii nii mu yebal fi suñu kilifa gi nga xam ne liggéey bépp ñoom moom ñoo koy ànd muy sëriñ Abdou Samad Mbacke daaw mu teewoon fi jëloon ay kaddu ci turu sëriñ Basiru ren ji tamit mu teewaat fi fas ay kaddu yoo xam ne ci sëriñ Basiru la jógee kon bala ñuy tàmbali rek dañuy jox kaddu bi sëriñ Abdou sama Mbacke su ko defee mu indi kaddu yi nga xam ne mu bàyyi ko ci sëriñ Basiru Anta Ñang asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yépp ñoo ngi nuyu mbokk jullit yëpp ñoo ngi nuyu mbokk Sénégal yépp ñoo ngi nuyu mbokk àdduna bi yëpp ci sëñ Basiru moom maam Cerno Ibrahima moo fi waroon a teew tey am ngant tax mu jox ma ndigal ma ñëw teel ko fi waaye lu jutul lépp loolu mu sant suñu borom subhanahu wa taala ndax daaw baax woon na nu teewoon fi daaw ren baaxe woon ñu teew fi ren xew-xew yu bari xew na fi événement yu bari xew na fi yooyu yëpp suñu borom mosuñu ci mën nañoo bañ a fekke mën nañoo bañ a tàll mën nañoo bañ a man waaye gàllankoor yi suñu borom teggal ñu ko bañ teew fi ren ñu koy sant bu baax alhamdulilah kàddu yi kàddu yu sant rek lay doon jóge ci moom di sant muassasa bi seen taxawaay seen pasteef ak seen liggéey bu rafet muy dellu ci ndigal loo xam ne bëgg-bëggu Sëriñ Tuubaa woon joxoon ko boroom daaru wax ci maam Sëriñ Ibrahima mu di ko mu di ko doxe loolu mooy la bu baax si fii tey jii bii Sëriñ Tuubaa wooye maam Sëriñ Ibrahima wax ko ne ko daa bëgg nga fóotal ma gàkk ci samay sama mbubb wala sama yaram maam ci wax def ko ne ndax yow seeram am na benn gàq mu ne ko waaw dañoo xam ne dama fay taali jàngu yi ma bëgg laa boole mbooloo moo xam ne li ma leer la ci li ma la xamal dañ leen koy xamal boo ko defee ma faj sa aaju faj seen aaju daal ne bu ñu ba ci kanam loo ku bëgg a xam dara ci diina ji boo ñëw ci doo ko xam ku bëgg a leerul dara ci diine bu ñu ci ñëw doo ko leerul boobaa dañu xam ne fooy mën taalu fooy mën taalu jàng dama ko mën taal loolee nag kun bis bii waxtu yi moo tax mu di ko wax ba tàmbalee waxtaan wi léegi yàgg at yu bare bare bari la xam-xam bu nekk feeñ na fi borom xam-xam bu nekk feeñ na fi loolu liggéey bu rëy la bu jëkkoon ci senegal benn waxukaay fi newoon lu néew ci nit ne fa ci wax ci diine ñu dem ba jàpp ne Sénégal li fi am ci li fi nekk borom xam ëppal ñaar wala ñett ndax boobu ñu accaparé mbir yëpp ñooy wax ñooy def lépp léegi nag bi ngeen tàmbalee lii ma jaay jàppale leen ci ci lañ xam ne ndeke Sénégal li fi nekk ci borom xam-xam néew fenn fii damay wax ne weer bu tero weeru koor yi bu tero boo ñu jeex mën ne ko jàpp ne université la. université boo xam ne yéesul al azhar yéesul jaamatu imam université gën a mag ñu fay xam ne diine lañ fay xam ëpp lu ñuy xam ne fii kon lii am njàng la moo xam ne <clears throat> ñëpp ci jariñ mawaad yi bu ne wax nañ ko fi xam-xam bu ne génn fi borom xam-xam bu ne jaar na fi loolu liggéey bu rëy la te ngeen tànn ci waxtu yi liggéey yàlla gën a baaxe waaye liggéey suñu borom fépp fépp la gën a baaxe waaye nag da ci am fu mu pëtte yaa ba am fu mu gën a baaxe mooy ci yoru koor bi ñu ko defee suñu borom waxtu nekk la bëgg lu baax waaye waxtu weeru koor a ci raw suñu borom waxtu nekk lay fayee lu baax waaye waxtu weeru koor a ci raw kon waxtu wi ngeen tànn waxtu baax def lu baax la mooy wax ne yéen bu ne la considère comme ashabul kahfi moom fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan loolu moom laa leen di toll ci jamono joo xam ne ndaw yëpp dañoo daw wuti àdduna di amam ñi wuti tur ñi da wuti ay mansab ay place muy jamono bu naqaree naqare mu jafe-jafe jafe pour nga conserver sa ngëm ak sa pas-pas muy lu jafe yéen yàlla baaxee leen ba àdduna jëm saw ngeen jëm penku loolu liggéey bu rëy la jafe-jafe yu bari ngeen jànkuwanteel coono yu bari ngeen jànkuwanteel bu ngeen di mooy seen morom yi des tey jàng tëdd seen kër taal seen climatiseur taal seen ventilateur du noppalu ndax météo météo koor bi yéen ngeen xëy ci ngoon ba léegi ca suuf ba léegi noppalu dem ngir liggéeyal yàlla liggéeyal Sëriñ Tuubaa loolu liggéey bu rëy la ñëpp lañ ci am njukkal ñëpp lañ am am la da ngay wax ne yéen <clears throat> guerre bi Sëriñ Tuubaa déclaré na da koy def wax ne day xeex jihaad ci xam-xam ak ragal yàlla inni ujhaadu bil ummi tuqaa loolu ci ngeen nekk xeex boobu nekkul ne dafay jeex léegi ndax ba àdduna tukki ignorance di fi am ba àdduna tukki ñàkk ngëm yàlla di di di fi nekk te képp ku ñëw àdd ak Sëriñ Tuubaa ci ci jihaadam jooju war ngaa jëfandikoo ngan na ya muy xeexe ndax boo ñëwee ci guerre ne borom guerre bi dama lay jàppale te la muy xeexe xeexewoo ko day ma da nga ko sot ndax dañuy lay jàppale dañuy lay dañ lay limale ci soldaar yi xeex te yoo xeexe kon gëstu xam-xam génn xam-xam jox nit ñi xam-xam ci liggéey bi suñ ko bëgg la bokk kon yéen yéen yéen yéen yéen koy def kon seen taxawaay ci l'islam rafet na lool. seen taxawaay ci yoonu mu rafet la lool ñëpp lañ amul njugal ñëpp ngeen ko defal ñëpp ci war a jàpp tam ndax liggéey bu sëñ Tuubaa la taal bu sëñ Tuubaa taaloon ca Makka Kajoor la kenn waru bàyyi mu fay ñi am man-man nañ ci def seen loxo ñi am xam-xam ne ci seen seen seen seen xam-xam ñi xam bëgg a jariñ bëgg caaba nañ ñëw di teew kon sëñ Modou Kara lii mooy kàddu yi xam ne moom suñ suñ bés ante waxoon ne naa leen ko wax di leen encouragé di leen soññ te xam ne wax mu nekk mu ngi bàyyi xel ci yéen ci ay ñaanam ci ak jàppale ñu ngi sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Abdou Samad Mbacké ci kaddu yi nga xam ne moom la yëkkati te yëkkati ko ci turu sëriñ Bassirou Anta mi nga xam ne at mu jot mooy ànd ak ñun ci ubbiteel liggéey bii nii te ni mu ko waxee léegi gàllankoor tax mu yebal sëriñ Abdou Samad mii nga xamante ne moo ko fi teewaloon daaw nañ njiit bi mu teewalaat ko yëkkati kaddu yu am solo yi nga xamante ne moom la yëkkati ñu ñaan yàlla. kon tamit suñu borom bàyyi leen fi yéen kattanal leen ba lii nga xamante ne ci ngeen nekk di ci yëngu muy bay ci waar wi nga xamante ne moom la Sëriñ Tuubaa bàyyi loolu noonu ngeen àggale ko fu kaw seen jot kon dañuy jox rek kàddu gi Sëriñ Mouhamad Mbacke moom Sëriñ Bassirou Anta mi nga xam ne mooy wax ci turu kuréel gi su ko defee moo am ay kàddu yoo xamante ne dana ko yëkkati rek am ay leeral yoo xam ne dana ko leeral ba dañuy ñëw ci ki nga xam ne moom la ñu fas yéene dal tey muy sëriñ Xalil Mbàkke moom sëriñ Moussa Absa. a'uuzu billaahi mina rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin seydinaa wa mawlaanaa muhammadinil makiin wa alaa aalihi wa sawi ridwaan wa tamkiin jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu gën a tedd di leen ñaanal ñaan gi gën a tedd mu di jàmm ak yërmande ni suñu borom yàlla na ko yàlla suñu borom sotti ci xeetu sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa ngi sant yàlla bu baax moom mi nga xam ne ci kàttanam ak yërmande moo ñu moyen ñu teew fii daaw ren ji mu defal nu tawféex jooju ñu fekk ko ànd ak man ak tal ñu sant sunu borom ci xéewal yooyu nga xam ne moom la defal di ndokkeel bu baax jullit ñi ci weer wu tedd wu mag wi nga xam ni mooy door a tàmbali di ñaan yàlla sunu borom li mu ci diggee ci ay njëggal ak goreel ci sa wara ak i tawféex yàlla nañu sunu borom dëppale ak loolu lépp loo xam ne rëcc nañu ci ci ay rëcc rëcc yàlla ñu yàlla ñu ko sunu boroom jéggal soppil nu koy yiw noo ngi seere bu baax sunu kilifa yu baax yu tedd yi nga xam ne ñoo nekk sunu kanam jiite ñu ci lislaam ji ak diini ji ñu ñaan yàlla bàyyi leen fi ba li ñuy jiite muy diine ji yàlla bàyyi leen fi bañ nekk suñu kanam bu baax buñ ci jiitalee alxalifatu maam di taifatul muride Cheikh Sidi al Muxtaar teg ci ki nga xam ne moo yilif ëtt bi ñu nekk nii di ëtt borom daaru muuti di Serigne Abbas Mbakke ñaan yàlla mu bàyyi ko fi ak njabootu borom daaru ak njaboot ak ñëpp yàlla bàyyi ko fi di siyaare bu baax nag ak a ñaanal nëgën daaw kilifa goo xam ne daaw mi ngi fi woon di soññee ci liggéey bi di ci jàpp mooy sëriñ ki nga xam ne mooy sëriñ si Xaadim Mbàkke mi nga xam ne moo nekkoon xalifa Maam Cerno Ibrahima te yàlla sunu borom def ci coobareem ko yàlla yëgal ci maqaama yi gën a kawe dolli moom foofee ci àjjana ak mbooleem ña nga xam ne la fa nekkal ci njaboot gi fi bàyyi ko yëpp yàlla na leen yàlla xare àjjana ñoom ñëpp kon ci turu muassasatul wafa bi xuququl iman ñi ngi tàmbali liggéey bi tey jii di ñaan yàlla sunu borom ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim àggalee ko ci alhamdulillahi rabbil alamin niñ ko baaxee defee at mu ne ay leeral yu gàtt rek ak i cant yoo xam ne muassasa bi dafa nañ ko jotali mboolem mbokk yi yëpp nee na lii de lenn la ci benn poñ boo xam ne da koo jël ngir fas yéene ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa muy saareel ko xam-xam bi nga xam ne lu ko yitteeloon la ndono li nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyi woon maam yi bàyyi ko fi ñi fi nekk it nekk ca loola loola mooy jubluwaay bi nga xam ne moom ci la bëgg liggéey ak dimbaleent ci lu baax ak lépp luy safaan ba it ñu jim ko moytu kon moo assatu fa nee na mi ngi sant mboolem ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ñi si jàpp ci alal ñi ci jàpp ci am xel ñi si jàpp ci seen doole ñëpp yàlla sunu borom mi nga xam ne moo doon dara yàlla gis na leen te nee na ngi ñaan yàlla yàlla fay leen ngëñ gi fay àdduna ak comme ren niñ ko baaxoo defee niñ koy waxee at mu ne rek tànn nañ ay borom xam-xam yoo xam ne mën nañoo wax ne toll nañ ci ñaar fukk ak juróom yoo xam ne borom xam-xam yu ñu am yaakaar lañ wóolu seen xam-xam. jàpp nañ itam nañu ko daa defee at yu weesu rek ku fi ñëw ku ne xam-xam ak lu jariñ jullit ñi nga fi indi loolu lañ yaakaar ci ñoom jàpp nañ ni loolu lañ fi indi waaye buñ ci gisee loo xam ne nag xay na lu safaanoo ak loolu la nañu jàpp ne loolu day dellu ci doomu aadama rek boobaa kon xay na mu sab moom loolu du du woon yéeneem li woon yéeneem dal mooy tasaare xam-xam ci anam gi nga xam ne anam gu gu leer la goo xam ne noonu la ko yàlla sunu borom subhanahu wa ta'ala andee ci alquran yonente bi sallallahu alayhi wasallam andee ko noonu sëriñ bi nga xam ne moom lañu yaakaar andee ko noonu kon loolu rek mooy jubluwaay bi ñu ngi sant mbooleem ñi nga xam ne nag ñooy liggéey ci kuréel bi ndax bu ñu gisee liggéey bi mel nii jàpp nañ ne ñooñu saa bu noppee ren rek seeni xalaat ak seen xam-xam ak seen doole lépp tàmbali nañ koo xalaataat jëme déwén ñooñu nag ñu ngi leen di jagleel ak sant di ñaan yàlla sunu borom mi nga xam ne moom mën a kattanal doomu adama mu kattanal leen ñoom ñëpp ba at mu ne rek ni ñu ko bëgg yàlla sunu borom taw fexe lu ñu defee ko noonu ñu ngi sant yit mbooleem ñi nga xam ne ñoo koy diglu di ñëw ci jotaay bi di ko diglu ndax boo defoon sa waxtaan te mbooloo mi digluwuñ ko jàpp nañ ne loolu message bi dana xaw a des waaye nag ñi nga xam ne ñooy ñëw di ko diglu si rawatina kilifa yi ñu ngi leen di sant bu baax ci seenu teewaay ñi nga xam ne ñooy ñëw ci jataay bi ak ñi nga xam ne it dañoo am ngànt nga xam ne fa ñu nekk ñu ngi koy diglu ci mboolem jokkukaay yi anam yi jàllalee wàllu waxtaan wi ñu ngi ko ciy diglu ñooñu itam ñu ngi leen sant bu baax ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew ñëpp ñu ngi sant dal mbokk yi ñëpp di ñaan yàlla sunu borom liggéey bi yàlla nañ ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi la alamin ñu ngi sant bu baax nag suñu kilifa tedd gi nga xam ne waxtu ne mi ngi suñ wet di sëñ Abdou Samane Mbacke moom Cheikh Mamadou Awa Balla ñu ngi koy jagleel ak sant ñaan yàlla mu dëgëral guddal o fanam ba li mu yéen liggéey ci lislaam bi ak yoonu Seexul Xadim yàlla defal ko te mu ne mu ànd koog ñun joxe ci ay soññeem ànd koog ñun bi moo mën a kattanal yàlla na ko kattanal ak mboolem kilifa yi yëpp kon daal mbokk yi lii mooy kàddu yi nga xam ne moo assatu Wafa tënkoon na ko ne nañ ko jàng ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla nañ ko tey waat at yu bari ci kàttanug sunu borom ci barkeb sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon incha allah dañ bala ñuy jox kàddu gi sëriñ Xalil rek xamaa ne dañuy euh, xam ne tuuti rek ci li nga xam ne moom la fas yéenee ànd ak ñun tey jàngat muy wàllu xasida yi ak lépp loo xamante ne aju na ci jàngin week bindin week ak lépp loo xamante ne aju na ci wàllu xasida yi incha allah moom lañu ñu fas yéenee baaxi tey jii nii. kon bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf ci ay yëngutoom mu jàng alxuraanu karim ci dëkk bu ñuy wax Kër Masayar ci sëriñ Mbay Xarit Sill ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba mokkal ko mu dem ci daaru minam Saloum tàmbulee fa njàng mu xam-xamam jàng fa la xoo baree bari ginnaaw bi mu ñëwaat fii ci Touba ci kër sëñ Fahibou euh, mottalee fi njàng mu xam-xamam bi mu jàngee xam-xam ba noppi tamit ci la ko sëriñ euh, Saalifu Mbàkke jox ndigal mu dem fële ca Xelkom tàmbali di fa jàngale ak di gëstu tamit jàngale fay at yu bëree bari ginnaaw bi mu ñibbisi fii ci Touba euh, sos footu ba ba tey daara di jàngale alxuraanul karim ak xam-xam foofu ci këram. waaye yemul ci njàngale moom kese waaye am na ay taalif yu bari yoo xamante ne def na ko kon tomb bi nga xamante ne ci la fas yéenee ànd ak ñun tey tomb bu mu xam la tomb bu mu yàgg gëstu la tamit tomb bu mu def ay taalif yu bari la tamit muy wàllu way way na ci lu jëm ci wàllu fiq am na euh, téere boo xam ne mi ngi ko tuddee làmp murit ci wàllu fiq la ko way am na tamit waaye na tamit ci wàllu uh, alquranul karim muy al adab fil quranil karim loolu tamit ba tey taalif na ko waaye na tamit ci lu jëm ci wàllu yoon wi muy madratu sayxu xadim taarixan wa fahwan waaye na tamit ci lu jëm ci uh, góor yàlla yi nga xam ne ñoo fi nekkoon doon liggéeyal suñu boroom am na ci ñoo xamante ne taalif na ci ñoom ku mel ne borom dëkk bi di borom Darou Moukhty taalif taalif na ci moom benn téere boo xamante ne mi ngi ko tuddee góor yàlla gi. Serigne Saliou Mbacké tamit mi nga xam ne kenn ku nekk xam na ab liggéeyam ci yoon wi moom tamit taalif na ci moom benn téere boo xamante ne mi ngi ko tuddee eh, jantub jamono taalif na tamit ci yeneen wàll yu baree baree bari wala gi nga xamante ne ci la fas yéenee ànd ak ñun tey taalif na ci eh, benn boo xamante ne ñu koy wax muntaja'u ra'id lil wuqufi ala al xasaid kon euh, ci wàllu googu la fas yéenee ànd ak ñun tey ginnaaw nag xasida yi li ci ëpp ay waye lay nekk kon ci njëlbéenu waxtaan wi insha allah danañu xamal suñu waxee way lan lañ ci jublu lan mooy way ñaareel bi tamit danañu xamal euh, Serigne Touba Xaadimu Rasuul euh, lan mooy lan la jublu ci taalif ñetteel bi tamit danañu andil xasida yi xeeti xasida yi yan xeet la euh, su jógee ci loolu ñu andil naka lañu war a jànge xasida ak ñan ñoo doon jàngal xasida Serigne tubaa ak ñan ñoo ko doon bindal xasida yi su noppee ci loolu nag andil ñu li nga xamante ne ñun ñoo ko dugal ci biir xasida yi wala ay nit ñoo ko dugal ci biir xasida yi te bokku ci kon incha allah ci tënk rek noonu la fas lu waxtaan wi fas yéene doxe incha allah kon bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbooloo mi ne suba ci di ñaareelu fan ci weeru kor gi incha allah fas yéene nañoo ànd ak sëriñ Abdou Khadir Ba mu fas yéene ànd ak ñun ci yoonu murit ak internet muy lu am solo loo xamante ne lu muntu ñàkk la ndax ginnaaw mooy li xew ci jamono kon war nañoo xam naka lañ ciy doxe ak naka la. yi nga xamante ne moo nekk ci biir te ñu war koo moytu tamit yooyu yëpp war nañ koo xam kon incha allah loolu la ñu fës loolu la ñu sëñ Abdou Khadir Ba fës yéenee baax yi suba incha allah kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kaddu gi sëriñ Xalil Mbàkke ci waxtaan wu am solo bii nga xamante ne incha allah moom lañu ñu fës yéenee baax ñu fàttali mbooloo mi rek ne ni nga xamante ne noonu lañ ko baaxoo defee rek eh, bépp laaj boo xamante ne aju na ci wàllu fiqh incha allah danañu ko jaarale ci kuréel gi nga xamante ne ñooy gëstu wàllu googu euh, ak tontu ci incha allah loolu tamit ba tey nañ ko daan doxale rek noonu lañu koy doxalee. Euh, laaj yi nga xamante ni moo aju ci waxtaan wi incha allah bu waxtaankat bi noppee rek incha allah laaj yooyu dafa si cee tontu kon dañuy def rek mooy dañ jox kàddu gi Serigne Khalil Mbacké ci tomb bu solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baax yàlla na ko yàlla defal taf defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk seen tur ak si seen sant di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nga xam ne moom la ñuy um tey mu weer ramadan di ñaan yàlla mu defal ñu tawfeex ba ñu dugg ci jàmm wóor ko ci jàmm te yàlla nangul ñu mbooleen mu luñ ci def ci ay jàmm yàlla ñu ngi jiital ci nuyoo bi sëriñ Sidi Muxtaar di ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool te wéral ko te àggal mbooleem ay sembam di nuyu sëriñ Abbas mi nga xam ne mooy kilifa dëkk bi moom itam di ko ñaanal yàlla guddal aw lool te àggale mbooleem ay semb yi nga xam ne yéene na koo liggéey ci dëkk bi di ñaanal mbooleem kilifa yi nga xam ne bokk nañ ci njabootu Cheikh Ibra Faty te wuy seen boroom ci at mii nga xam ne moom lañ génn ka nekk ci bopp ba di sëriñ Cheikh Khady mi nga xam ne moo nekkoon ci boppu njaboot bi ñu koy ñaanal yàlla mu yokk ay leeram ak mbooleem njaboot gi nga xam ne dem nañ ci at mi di yóbbante nuyoo sëriñ Samat ci sëriñ Moustapha Absa ak mbooleem njaboot sëriñ Modaw Ball ak mbooleem kilifa yi fi teew yépp leen di yóbbante nuyoo ci moom di ko ñaanal moom itam yàlla yàggal ko fii ak mbooleem ay rakkam ak njaboot gi bu ko defee di ko sëriñ Modou Kara waxe léegi rek day ab tem boo xam ne dafa laaj jamono bu nekk ñu di ko jàngat ndax xasida jamono bii ñu toll ni ko ndaw ñi dëgmale ku ne xam na ne euh, bu njëkk euh, ni ñu ko dëgmale ak ni ñu ci xëre léegi gën naa yokk tax kon laaj na jamono bu nekk ñuy bokk toog di ci waxtaan di ci soppente ay xalaat ak nuñ ci gën a mën a jariñoo mu mel ni incha allah li ko waxee léegi li ñuy wax xasida mooy ay woy kon baax na ñu waxtaan ci leeral xasida mooy lan su ko defee doog ñëw ci tomb yi nga xam ne moom leeral la ko léegi moom mooy euh, tënk waxtaan bi yépp xasida suñ ko waxee day mel ni mooy ab jubluwaay ndax baat bi mi ngi jóge ci xasada yaqsidu qasdan fa hiya qasida maanaam li ngay li ngay jubloo wax moom la ñuy wax qasida loolu kon mooy woy loolu nag euh, pour nga def ko ñu nangu ne woy la faaw day doon loo xam ne yow mi koy wax da koy jublu da nga ciy jublu woy waaye su fekkee yaa ngi koy wax te jubluwoo ci ay woy donte peese wu na tolloo ak woy itam lu tax ñu ko ay woy moo tax kon euh, alxuraan gis nañ ci ay tëggiin yoo xam ne bu ci nekk man nga ne ma baaxul sàngam ñoo tolloo waaye du ay woy ndax du ko yàlla wax jublu ci ay woy yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nañ mu loo xam ne aw bayit la woo xam ne soo ko peesee ma koy rajas baxru rajas ñoo tolloo waaye taxul ñu mën ko jàppe woy ndax bi nga koy wax jubluwu ci woy ma anti illa isbu'in damit wa fi sabilillahi ma laqit kon woy ñu ko waxee kon day doon loo xam ne dañ koy jublu mu mat fukki woy fukki bayit wala juróom-ñaari bayit ñu composé ko ci baxaru yi nga xam ne mooy fukki baxaru ak juróom yi nga xam ne su fekkee say woy dëppoo na ak moom lañuy la ñuy tuddee woy dëggantaan woy dëppoo ak woy classique yi su fekkee nag am na lenn lu ci damm kooku duñ ko mën a jàppe woy wala duñ ko mën a jàppe xasida baxru yooyu yu bari la xam ne jërul guddal waaye mooy li nga xam ne euh, ci la mag ñi njëkk ñi daan wooye yonent bi alayhi salaatu wasalaam woykat yi mu amoon ci lañ ko daan woyale Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bi mu ñëwee ci la def ay woyam yépp ci baxru yooyu xaj na nag am na ci yoo xam ne moom la tànn wooyee ca ndax yeneen yi ci des dafay baxru yoo xam ne dafa xaw a gën a jëm ci ay caaxaan moo tax baxru tawil ak baxru basit ak baxru rajas baxru kaamil baxru xafiif ak e, yooyu daal lay mel ni moo ëpp ci li nga xam ne moom la jëfandikoo ci ay woyam donte sax nag am na yeneen baxru yoo xam ne ñu ngi fi ñu di ko lim ba mu fukki baxru ak juróom muy luy am jeexital moom woy ci nit ki suñ ko composé jox ko àq jiñ ko war a jox teg ko ci peesekaay yiñ ko war a teg balaaxa bi ñëw kooku kuy ab yonent sax mën na mën na la yëngal yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, kàmbu woy la ko ba mu jël lu mu solal jox ko kon woy dafay jeexital dafay jeexital ci nit ki ni ko imaamul Xasali waxee nit koo xam ne nit ku normal rek la amul ah lenn lu sikk ci moom faw euh, woy yu neex dafay jaxital ci moom su ko defee Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu moom it gis nañ bi ko naari gànnaar yi daan woy woy seen woy balaaxa neexit wi tax na moom itam daf ci daan jeexital lool ba léeg-léeg nga gis ku ñëw woy ko mu jël alal bi bare bare jox ko ba gis nañ sax ñoom koo xam ne bi muy tëj xasida gi mu ko doon way mu ngi naan ma haz matfay karimin xusnu ashari di julli ci yonent bi li fekk woyu yu neex ñu ngi gësam mbag gi ki nga xam ne mooy ku baax ki ñuy woy nga xam ne soo ko yooyu muy neex di ming loolu kon di la wan am solo ku mu am solo moom woy bi yonent bi ñëwagut woykat yi mag yi fi nekkoon yépp li nga xam ne mooy seeni diwaan alxuraan bi mu ñëwee pour nga dégg ko il faut nga delluwaat ci seeni way ñoom ndax loxo piir ak arab piir ñoom day mel ne ñoom seen diwaan yooyu mooy dencukaay bi nga xam ne ci ngay mën a dellu de xam ko pour mën dégg alxuraan wala nga mën a dégg xasida euh, xadis su ko defee jërul ñuy guddal ci way yi baxaru yeeg liñ composé nga xam ne yii ci ay sabi picc lay jógee yii ci ay xeli fas xeli gileem waaye yàlla kulli alin lu ci nekk daal bi nga xamee ne kooku ñu wax xalil ñëw na moom moo ko génne ba wane ne baxaru bu nekk lii mooy li ko ci ay tafaaxil ak ay tëggin su ko defee ñu ñëw ci euh, euh, sëriñ bi euh, bu ñu nee xasida wax naa léegi ne il faut mu mat fukki woy wala ñi wax ne juróom-ñaari woy waaye ci mustalahu murid suñ ne xasida day mel ne li ci ëpp lu sëñ bi bind rek moom lañ jubloo wax loo xam ne ñu ngi koy jàng muy ay salaatu ala nabi wala ay tagg yonente bi wala yu mel noonu daal day mel ni nun ci murit gi li bu ñu xasida loolu lañ ciy jublu léeg-léeg sax nga gis loo xam ne rajas la euh, maanaam euh, wesar la waaye dañuy wax ne xasida la ay suñu labra wesar la wax ne xasida la muqaddamatul xidma sàcmo la waaye dañuy wax xasida la ndax moom lépp loo xam ne lu suñ bind la te ñu koy jàng di ko barkeeloo rek ñoom loolu bu ñu waxee xasida loolu lañ ci jublu gis nga tasawudu sixaar jawharu nafis xasida la waaye suñ doon lim xasida yi duñ ko ci limaale moom téere xam-xam la waaye lépp rek day dellu ci euh, ni nga xam ne ni la ko mu jàppe nga xam ne buñ ne xasida rek liñ ciy jublu automatiquement ñoom li ñuy jàpp ne moom la loolu yi suñu delloo ci mbindum sëriñ bi day mel ne day day ñaari pàcc mooy li nga xam ne daf ko bind ngir xel nga xam ne dañ koy jàng di ko tëral war koo xam ak li nga xam ne daf ko bind ngir xol nga xam ne da koy jàng rek donte xéwal ci nekk itam waaye nga di ko jàng muy jaxitul sa xol donte lee ci xol la jëm lu njëkk li mu njëkk wax waaye day jaar ci xel moom doo ko ñëw ci xol loolu bay boobu muy wax ne xadayta bi xaq di wa tasawuf yi wal fiqhi ayaali bi zikri non salaati wa bil madhi loolu composé nu indi na ñaar yëpp xadaytu bi aqdi wa tasawuf wal fiq loolu mooy téere xam-xam yi fiq tasawuf tawxid yooyu mooy jawharat nafis maxaalixul miraan masaalikul jinaan mawaahibul xuddoos ak mel noonu mooy téere xam-xam yi mu taalif yaali bi zikri max salaati wa bil mat yi loolu mooy xasida mooy salaatu ala nabi ak julli ci yonent bi ak sikar zikar sant yàlla wax xéewal yi ko yàlla may pàcc boobu loolu mooy li ñuy tudd xasida moo tax kon suñu xasida rek yooyu ñuy jàng di ko barkeloo di ko loolu moom moom moom la ñu ci xasida ci ëpp ci mbindum sëriñ bi nag li ko tax di taalif euh, bu ñu ko seetloo ci biir ay mbindam ay jubluwaay yu bari la bokk na ci ñaan ñaan yàlla ndax yàlla moo ne qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum bu dul koon ñaan gi ngeen may ñaan du ma leen faale moo tax li ëpp ci xasida yi mi taalif di ci ñaan yàlla ak di tawasul ak di toroxlu ak di ko ñaan ci xéewal bi tax boo xalee xasida matlabul fawsayni ñuy wax ne maqsadul qasidati addu'a wa shukru aljalibatu insha allahu li zeydi wa nasr xam ne kon ñaan ak sant yàlla boo xoolee muxaddamatul xidma muxaddamatul euh, kii matlabul fawsayni mooy li nga xam ne li moo ko tax a jóg su ñu xoolee sant yàlla itam bari na lu mu koy def ci biir xasida yi ndax suñu borom moo ko digle fashkuruni azkurkum fazkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun sant leen na kon ma sant leen fàttaliku leen na bu leen ma xarab wax ne wa aqulu wa qasdi sukkur fi dóori asmuna loolu bari ne mu koy wax ci mbindam maa ngi wax ci samay wax jubluwaay bi mooy sant yàlla rek ak delloo ko njukkal bi ko ñetteel mooy danay julli ci yonent bi lu bare bari ci xasida suñu xoolee mawaahibu naafi' maanaam wax nga ne lu yonent bi la ak ci moom gis wax na ci biir mawaahibu ne salaatu sitta bi mat juróom benn weer yi daf ko jël jagleel ko julli ci yonent bi rek juróom benn weer yi ci des mu jël ko jagleel ko tagg yonent bi nga xam ne kon at mi yépp julli ci yonent bi ak tagg yonent bi moom la ko xaajale bi ci dolli ko mooy li euh, ma ko waxee léegi mooy tagg yonent bi wax na nawaytu bi mat fii man ataani nawaluhu wa inni bi ma lixtiira qatan yaaluhu kon mat dafa bokk na ci li nga xam ne ay jubluwaayam la ci taarif xasida yi yàlla moo njëkk a tagg yonente bi ginnaaw bi nga xamee ne tërbiye na ko yar ko addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ba mu yaru mu kañ ko xamal ko ne ko yow ku baax nga ku am jikko bu baax nga kooku ku koy tagg kon yaa ngi def li nga xam ne yàlla defal na ko te mooy wax ne wa innaka la ala xuluqin azim moo tax ay tagg loolu itam bari na lool ci biir xasida sëriñ bi suñu xoolee jësbul xulóob lu ci ëpp ak muqaddimaat tagg yonante bi ak wax ay melokaanam ak ngëneelam mooy mooy moo ci ko juróomee <clears throat> mooy wax ak nasaraan yi ci forme boo xam ne day mel ni da leen di jubbanti wax leen ni war a mel wax leen ak dëgg yonent bi nee afdalul jihaad yi kalimatu xaqin inda sultaanin jaahir jihaad de bi ci gën a efficace mooy fekk buur bu bu bu wàccew yoon nga wax ko baatu dëkk loolu kon moo tax xasida yi bare bare ci géej gi euh, dafa ci wax ak nasraan yi di leen wax fi war a teg seen tànk nga xam ne loolu moom li ñuy wax xasida jihaad yi nga xam ne forme jihaad la loolu fo foofu fu cadre boobu lay waxee ni inni uxaatibu nasara turra foofu fi lay waxee inni uxaatibu nasara turra li rabbihim fi ardi fi ardihim li maliki fu lay waxee yaa jumlatan yaa jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu nga xam ne da ngeen fekk yàlla koo xam ne kenn la seenu réer tax ngeen wutalu ko def ko ñett yàlla wax na ci wax yu bare ñoom ba di leen digal sax ne leen ngeen tuub ko tuubu tuubu loo yazawi taslisi fi ajalin wa sari'u qabla mawtin ba'dahu nadam bi ko juróom benneel ci yi nga xam ne moo tax muy taalif mooy nettali xéewal yi ko yàlla defal yàlla nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis li la yàlla defal ci ay xéewal nettali ko nit kon loolu képp ku yàlla defal xéewal itam di ko nettali ak di ko sante loolu day dugg ci cadre sant moo tax mu ne wafirtu wa bil alaayi inni muhaddisun bi kawni xadimal mustafa waxu yaxfabu am na li ma wut ci yàlla kon nag maa ngi nettali xéewal yim ma yim ma defal ci bi ginnaaw bi ma defee ma nekk xadimul Mustafa di ma sàmm di ma surveiller kooku kon maa ngi nettali li ma li may defal ci ay xéwal nga xam ne nettali gi ci cadre sant rek lay dugaat moo tax mu ne bi ni'mati rabbil ali uhaddis muxmida baatil ibtidaa'in ahdathu maa ngi nettali xéewal yi nga xam ne moom la ma yàlla mu kawe mi defal waaye ci biir nettali gi ma di ci xamlewaale xam-xam yoo xam ne bidaa yi nga xam ne moom la fi ñu réer ñu indi <coughs> ci laa koy effacé waale ci natt li gi may natt li xéwal xam ne moom yàlla defal bi ko juróom-ñaareel mooy tasaare xam-xam ak jàngal bindeef yi ak dundal xam-xam loolu itam bokk na ci li tax ñuy bind kon pàcc bi ma njëkkoon a wax mooy xadayta bi xaqdi wa tasawuf yi wal fiq <coughs> yi yëpp day duggaale ci biir yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na la an yahdiya allaahu bika rajulan waahidan xayrun laka min xumri naam yàlla jubal benn nit ci yow nga wax ba benn nit gindiku wala nga jëf nit roy la ci jëf ji ba gindiku moo gën ci yow àdduna ak li ci biir loolu moo tax sëriñ bi eh, ay mbindam da ci ëpp mu jëmale ko ci jàngal nit ñi seen diine ak xamal leen seen lislaam ak fi ñuy teg seen tànk mu wax ne yamini alayha daynu xattin yuri sunan shafiin kafaani doona durren zawil baxli yàlla mi nga xam ne mooma euh, walla yonent bi nga xam ne moo fegal lor way bew sama loxo bii warlul naa ko ci bor boo xam ne jamono bu nekk damay bind ay taalif ay teer yoo xam ne day wane sunna su bi yonente bii nga xam ne moom fegal lor ñu bew ñi dana maanaam warlul bor boo xam ne jamono bu nekk damay taalif ay taalif yoo xam ne day wane sunna moom mooy day jàngale xam-xam di wane euh, sunna su yonente bi alayhi salaatu wasalaam xam na fu wax ne daani ilal xotti nasiihatu lil wara bokk na ci li ma tax di bind mooy laabiire laabiire fi am na ay lettre yu mu bind waa xamul bi mu nekk ci géej gi la waaye ci biir lettre bi mu ngi ci wax ne tanbihun allazi zukira fi lwasiyati min tarki lkitabati muwajjahun ila geyri basu lshariati walxaqiqa wa ama basuhuma bi taalif nadman wa nasran fa tarkuhu xaram am lu mu wax ci mbirum bind ba noppi di leeralaat ci biir nag ne bi may wax bàyyi bind jàngale lislaam muy sharia ak jàngale xaqiqa muy tasawuf ak ni nit di fóoti xolam ba mu set nee na yooyu bokku ci yooyu moom euh, di leen taalif ci ay woy ak i wesar nee na loolu day farata ci man bàyyi ko ba dafa araam ci man kon loolu mooy pàcc yi nga xam ne Euh, li ci ëpp ci ay mbindam foofu la koy jëmale donte sax am na yeneen euh, jawaanib maanaam yeneen wàll yu bari waaye li ci ëpp daal ci ay mbindam ci euh, wet yooyu day mel ni moo koy tax di bind ñu daal di gis ne kon kiy jàng xasida mi ngi julli ci yonante bi mi ngi tudd yàlla mi ngi sant yàlla mu ngi tàgg yonante bi mu ngi jéggulu istixfaar àtte naa tom boobu sax ci la bokk yooyu yëpp daf yoo xam ne sëriñ bi dëxëñ na ko ci biir xasida yi nga xam ne yow booy jàng xasida jàppal ne yaa ngi def yooyu muy wax yëpp yooyu yëpp mu ngi ci biir su ko defee nag xasida yi ay xeet yu bari la yu wuute ci ay forme am na ci yoo xam ne dafa gudd lool am ci yoo xam ne dafa gàtt am ci yoo xam ne dafa diggu doon lu mel ni nooru daaree ni xasida bu gudd la mun na mu faatihul bishr mu faatihul bishri bu mag bi ñu wax bu mag bi boobu duñ koy bind bu njëkk lu gàtt la woon ndax fukki waay ak nangam la woon waaye sëriñ Mamadou Bachir ak sëriñ Modou Lamine Diop Dagana ñoo jukkiwaat ci euh, xasida ci ci diwaanu alfunkul marchon yokkaat ko ci ba mu nekk xaj ma bu toll moom itam kon bu rëy rëy la muxaddamatul kubra moom it ci yu mag yi la bokk muxaddamatul ma ci yu mag yi la bokk am na ci yoo xam ne dafa digg doomu lu mel ne jasbul xulub ak mawaahibu naafi ak muxaddamatul amdaax ak mafatihul bishr bu ndaw bi ak yeneen yoo xam ne sax moom dafa gàtt nga xam ne fukki bayit lay doon wala juróom-ñaari bayit xaj na wala fukki bayit ak ñaar mel ne yokki jës bi yokki mawaahibu rabbi ma yashra'u ak yu mel noonu yooyu xasida yu gàtt la xam ne ci yoo xam ne sax benn bayit la yoo ci yoo xam ne sax ñaari bayit la allahu min kulli karimin akramu ak yu mel su ko defee kiy jàng nag muy bàyyi xel ne jeexital bi xasida yi def ci kiy jàng takkuwul ci guddaayu xasida bi am na ñoom dañuy jàpp ne lu xasida gi gën a gudd ci la jeexital bi gën a nekk fekk na xasida gi jeexital bi tëkkuwul ci guddaay bi wala ci gàttaay bi waaye la waaye ci jamono bi ko sëñ bi defee ca la ca la ca la tënku moo tax sëriñ bi digal murid yépp bi mu jugee ci géej gi ne leen koo ci xam ne bëgg nga fajug aajo àdduna ak àllaaxira li may def ci ginnaaw géej gi te mooy li tàmbalee gànnaar jolof ba njaareel loolu nga di ko jàng mooy li nga xam ne yàlla nangu na xam le ne la jiitu géej gi yàlla nangu ko li ci biir géej gi diggam ak boromam la dégg moo tax nee na ma ne loolu ma tere ñu tuxal ko wala ñu di ko tasaare ndax jihaad la ak zikar ak loo xam ne sama diggante ak sama borom la xaj insha allah dañ ko leeral ci kanam mu xam le ne kon li nga xam ne mooy ginnaaw géej gi mooy li nga xam ne moom la yàlla nangu donte itam li jiitu géej gi moom téréwul ne bu ko kenn jàng waaye def ne ku bëgg ko aajo na ñëw ci li nga xam ne mooy ginnaaw géej gi ndax suñu seetloo li jiitu géej gi lim ci defoon lépp bi mu ñëwee daf ko taalifaat mawaahib bu njëkkoon da koo taalif daf ko taalifaat bi mu ñëwee jazbul xulóob daf ko njëkkoon a taalif xamit rabbal alamin la xasida gi tàmbale woon bi mu ñëwee daf ko taalifaat ak yeneen yu bare bare yoo ba ci téere yi xam-xam yi sax daf ko taalifaat gis nga maxaalif euh, mu tati mu nawiru sudur daanaka mu layilu sudur njëkkoon a taalif mu ñëwee taalifaat mu layilu mu nawiru sudur <clears throat> nga xam ne kon li ginnaaw géej gi daal day mel ni moom la jàppe loo xam ne moom la moom la moom la yàlla nangu mooy li nga xam ne di ko yàlla defal ci la ko defal léeg-léeg nga gis xasida gu gàtt ci li ma doon wax léegi ci guddi yu gàtt yi xasida gu gàtt yàlla may ko ci loo xam ne waxul ne may na ko ko ci guddi ci misaal saana ilaahi bil mun a jihaat yi waa abadan ahna yadi an haat yi wax na ne dafa taxaw taxawaayu mbooleem xare yi ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam xare ko te soo ko xoolee fukki woy ak ñaar ci lay toll boo xoolee huda ilaahi zahzaha fusq bi zarfil xasanaat mu ñaan ne yàlla na nekk xasida go xasida yoo xam ne mbooleem li ko jiitu yi ko jiitu yu gudd yu bare nga ci yii na gën a na la gën a dàqal ci yi ko jiitu yëpp kon loolu mooy li nga xam ne noonu la ko séddalee ci li mu taalif lu jiitu géej gi ak biir géej gi ak ginnaaw géej gi waaye suñ waxee bu waxee moom sëriñ bi ne nungul nungu lu jiitu géej gi tekkiwul ne bu kenn jàngati ndax ak ñàkk a nangulam bokkul ak ñàkk a nangulu keneen li ñuy wax ne xasanaatul abraar sayyiaatil muqarrabiin la ñu ko nangulul moom nam koy jàppe ak leew murid bi boo koy jàng lem lay jariñ bokkul moo tax kon teewul yooyu it ba léegi yu ñu jàng la ndax Matlabul Fawzayni euh, ku ne xam na ne ak Sindiidi ak Tuhfatul Mutadarrin ak euh, yu mel noonu laataa muy dem ci géej gi la taalifon waaye xam nga ba léegi ñu ngi ci jàng ñu koy jàng di ci di ci jariñu di ci gis ay njariñ ci biir xasida yi am na ay diiwaan yoo xam ne euh, dajale nañ ko yoo xam ne jamono yi Sëriñ ab Ahad la am na diiwaan yoo xam ne dañ ko tënke alxuraan ak yoo xam ne ñu tënkewal alxuraan ci nekk diwaanu boppam la ak diwaan yoo xam ne ramadan xasida yi mu def ci ramadan rek moom lañ ci dajale ab diwaan la ak diwaan yoo xam ne yim tënkee safar weeru safar la ci def yooyu rek moom lañ moom lañ dajale ak yoo xam ne yi wax ci affaire gàmm rek moom lañ dajale ak yoo xam ne sëriñ Saliou la anhu moo ko digle woon ñu mool ko ñu tudde woon ko sas wi nga xam ne ñu nekkoon ci daara ji ñoo ko daan jàng di ko mokkal nga xam ne li ëpp ci xaside yi ñu siiw yi ñu ngi ci diwaan boobu ay jësu bu muqaddimaat muwaahibu boobu itam ci diwaan yi la ak alfulkul mashhun boobu moom sëriñ bi moo ko loolu boppam ci ay ci ak nekkam wutalal ko jaafira wutal ko ak gaal daaj bul ko am néeg dugal ko ci biir néeg kon loolu mooy ci gàttal yi nga xam ne moo aju ci mbindum sëriñ bi ci wàllu dañ ko doon séddale ci li jiitu géej gi ak ginnaaw géej gi ak xeetu yu gudd yi ak yu gàtt yi ak jeexital yeeg gi mel noonu ñu ñëw ci jagle yi ko yàlla defal ci xasida yi lu bari buy bind moom sëriñ bi ba xasida gi jeex da ngay gis mu tënki ko wallaahu yaxtas bi rahmatihi man yasha su waxee li ko ci yàlla may ba noppi ne wallaahu yaxtas bi rahmatihi man yasha wallaahu zal fadlil azim zalika fadlullahi yutihi allazi yashaa'uhu wa qaalim yakun bi juzi gis nañ ci jeexu tasawur si xaar ak saantulaat wax ci lu mel noonu ginnaaw bi waxee li ko ci yàlla may ak jagle yi ko ci defal kon xasida yi bokk na ci li nga xam ne yéeme na ci lool muy bariwaay bi waaye li ci gën a yéeme du bariwaay bi waaye mooy nongu nongu gi ko yàlla nongul lépp yaamaan jamia xidami taqabbala ndax euh, suñu xoolee bariwaay bi kiimaan la ndax ni mu ñàkke woon jot ak li mu daan toggoo ci ay jaamu yàlla ak li ko daan dikkal ci nit bu ñu waxee ne taalif te lu toll ni ci téere day mel ni lu loolu wurta mën a nekk loolu kon kiimaan la waaye nag kiimaan gi gën a kiimaani daal mooy li ko yàlla may ci xasida yi ba kenn ku nekk yaa ngi koy jàng di gis loo xam ne ci xasida gi ngay toppal yaa ngi ko cay gis nga xam ne mbooleem li mu taalif yàlla may ko ci loolu loolu daal mooy li nga xam ne mooy di gën a kiimaane donte bariwaay jiit kiimaan la waaye bari bariwaay bi suñu delloo ci euh, mawhiba bi nga xam ne yàlla daf koy may léeg-léeg nit ci wàllu woy léeg-léeg nga gis ñoo xam ne mën nañu bis mu seen ñu taalif junni yooyu am na ñoo xam ne sax mën nañu euh, seen waxtaan wépp doon ay woy kon loolu xaj na buñ ko xoolee buñ ko tat nattee foofu kiimaan la waaye léeg-léeg nga gis waaye li gën a kiimaan bi daal mooy nangu donte ngay dégg léeg-léeg ñuy wax bind na sept tonnes sept tonnes yooyu li ci ëpp tubaab yi biñ koy jëlee ci géej gi di ko delloosi bagage yi nga xam ne moom la yoroon nga xam ne tafsir yi yépp daf ci nekk biñ ko peesee moo nekk sept tonnes ñu jàpp ne kon lim taalif lépp mooy sept tonnes fekk tafsir yi ak téere alxuraan yépp dañ ko ci limaale xañ na baatu bind na sept tonnes foofu lay jógee waaye ñu bàyyi xel ne loolu doonul loo xam ne lu lu lu lu mën a dogu ne te lim taalib lépp sept tonnes cinq cent la kon daal li gën li kiimaan gi daal mooy barke bi yàlla def ci mbindam ba nga xam ne lu mu bari bari lépp yàlla noonu nga xam ne xasida bu ci nekk ka ko taxoo moom di ko jàng mën na wax lu mu cay gis ci ay ngëneel ak i njariñ yoo xam ne euh, gisu ko ci beneen ba ci des nga xam ne lu xasida gudd gudd am na koo xam ne moo ko féetewoo mokkal ko ci murid yi nga xam ne day mel ne ni murid bu nekk amee sëriñ nii la murid bu nekk amee ak xasida ak boppam loolu nangu gi ko yàlla nangul moo tax euh, mu demee noonu nga xam ne xasida yii ñuy wax ne boo koy jàng day faj tawat sin euh, tuddati mat la bu shifaay yaa man yarumu dafan kulli daay fala tafariq matlab shifaay nga xam ne kii am tawat di jàng matlab shifaay yàlla mën na ko ci saafara inni aqul wa inni yow ma zoo bokk na ci yi nga xam ne kii yor tawat di ko jàng yàlla mën na ko saafara ki nekk ci ay xat-xat di jàng wakkaane xaqan yàlla mën na ko indil saafara ndax ci ay xat-xat la ko sëriñ bi defe woon gànnaar ci ay jafe-jafe yu naar yi newoon mu taalif ko ngir ñu tàggoog xat-xat yooyu rabbi bi maay soroon ci ay xat-xat moo taxoon mu def ko yàlla dogal xat-xat yooyee lépp lañ doon tiit di ko séntu dara amu ca kon yooyu bokk na ci yi nga xam ne murid bu nekk ci ay jafe-jafe ak it ak ak xat-xat loolu eh, bokk ci li koy war a li koy li koy li koy tàggante li ci gën a yéeme nga xam ne da nga naan da ngay gis ñu ne xasida sàngam ñi koy jàng di ci gis loo xam ne euh, yàlla sax sëriñ bi ñaanu ko ci biir ñaanu ko ci biir xasida loolu itam euh, dellu ci nongu gi nga xam ne rek moom la ko yàlla nongul nga xam ne mën nay nettali lu ko yàlla may ak jagle yi mu ko defal yow ngay jàng xasida gi di di ci am leneen loo xam ne bokkul sax ak loo foofu mu doon waxee boo seetloo euh, xasida yu bare bari loolu euh, danañ ko ca gis lu bare bari mu mel ni kon euh, ci biir liggéey bi muy liggéeyal yonent bi ci la wax ne huddal wa nuurun wa ridan wa baraka fajaani fi mat yi faxri mudrik ngërëm jub ak leer ak ngërëmul yàlla ak barke bett na ma ci liggéey gi may liggéeyal yonent bi nga gis ne loolu ñeent yooyu ni muy tegaloo may yàlla buy ñëw ci noonu rek lay tegaloo ak njub mooy jiitu leer ñëw ngërëmal yàlla ñëw barkeel doog a ñëw barkeel googu nag mooy indi li ñuy gis lépp ci biir xasida yi noonu mu demee nag te ñëpp gis nañ njariñ li ñëpp dëgmal nañ ko baax na kon ñu xam ni ñu koy jëfandikoo moom xasida mën nañ koo misaal ci aw ñam wala ci ay médicament suñu ko misaalee ci euh, aw ñam ñam ki koy lekk daf koy suural daf koy am na njariñ yu muy def ci yaramam muy dund su ko defee balaa lekk na raxas loxoom de dee kudd mu raxas kudd gi wax bismillah lekk lu yem bu ko defee bu suuree jub loolu mooy balaa jàng xasida na jàpp ba set jublu xibla jàng ko te jël ca lu yem su ko defee mën naa bañ benn jafe-jafe waaye ki nga xam ne fu mu tëbee jàng xasida du sangu farata wala du jàpp jamono bu ne fu ko neex la koy jànge kooku lu ko ca dal bu ne xasida gi la waaye moom moo ko yóbbe jël lu yem lu digg doomu sëriñ bi dafa wax ne mbir yépp li ci gën mooy lu digg doomu waaye itam lu sax ndax lu bari saxal ko dana jafe kon jël lu yem daal lu digg doomu te fexe ba mu sax jëf yëpp bu ci gënal yàlla mooy jëf bu sax kon kii jàng xasida ñu ko defe noonu la ci jël loo xam ne lu mën a yanu la te fexe ba man koo saxal am na ku ma benn mbokk doon nettali bu yàggul nee nag suñu Abdou la nekkoon dafa suñ biir suñu Abdou Lahad jox ko mu xaddamatul mu xaddamatul xidma mu mu mu koy jàng bisu sa juróom-ñetti yoon di ko jàng juróom-ñetti yoon ba benn bis rek aal ji dikkal ko mu ñëw ci kër sëñ bi daal ne sëñ bi maakaawe sëñ bi léegi waleen ko mu ñëw jébbalu maakaawe sëñ bi léegi na sëñ bi ñëw jokk ci man waaw ah, bi sëñ bi xamee ne li waaju satt ko na mu ne nañ ko yóbbu faje ko biñ ko fajee ba mu wér bi ñëwee sëñ bi ne ko diw mu ne ah, mu ne ko kaf ceerub kafe bañ la ko taajalee nga naan ci bedd kaas rek a tax waaye jublu nga naan lépp loolu mooy xasida yi sëñ bi taalif yëpp soo bëggee jàng lépp waaw da nga am ay jafe-jafe moo tax sëñ Saalif daan wax ne xasida amul aw sas da xool li nga ci àttan rek nga yanu ko te mu doon loo xam ne mën nga koo saxal suñu delloo itam misaal ko ci garabu docteur muy médicament yi garabu docteur yëpp ñooy faj waaye du caagee ni yow boo jot rek da koy naan waaw dangay dem ci docteur bi mu bindal la mu bindal la maanaam ordonnance nga dem ci pharmacie bi mu jox la garab gi boo ñëwee ci pharmacie bi garab yi nga fekk yëpp mooy faj waaye du caagin da ngay ñëw rek jël bu la neex dem naan daf lay on yi nga xam ne moo baax ci yow nga jël ko di ko naan naka noonu xasida itam ca jamono yu mag ña kenn ku nekk ña nga nekk seen ron chaque part bu nga ñoom ñoo lay tànnal xasida yi ngay jàng jox la ko mu nekk werd nga di ko saxal di ko jàng léegi nag kenn ku nekk da xool xasida gu neex rek ak mën a doon nga saxal moo tax yenn yu bare bari yu am di am noonu su ko defee euh, ñi jàng xasida di ko yëkkati itam ñuy xool euh, ni ñu koy yëkkatee loolu dañ ci ñëw ci kanam sax euh, am na pàcc boo xam ne ñuy yëkkati xasida xam naa danañ ko ci leeral ñu ci àggee waaye daal kii yor xasida yi mu di ko warmaal te balaa jàng xasida mu jàng dog bi mu war a jàng ci alxuraan bu ko defee doo ko jàng euh, xasida yi nga xam ne moom la war a jàng su ko defee bu koy jàng itam na xool nusxa yi nga xam ne mbind mu wér la te bañ a wut ay xasida yoo xam ne bari ay yàq wala topp ko loolu itam danay tax yow li ngay jàng ay yàq ngay jàng moo tax kon di xool nusxa yu wér yi yi nga xam ne mbind mu wér la nga di ko ci jàngee loolu itam lu am solo la su ko defee euh, wax naa léegi ci xasida yi nga xam ne sëriñ bi daf ko def ci géej gi nga xam ne dafay am jeexital lool ak yi nga xam ne ci bi muy jub di dem ci géej gi la koy def xam nga am na asmaa ahlu badr am na muxaddamatul euh, xidma am na xasida goo xam ne ci biir géej gi la ko def sëriñ Modou Lamine Diop Dagana mu ngi wax muy raditu anil laa muy boobu nga xam ne euh, bi mu defee jàkka ji te waa ji sempi ko mu aalu bind xasida goo xam ne mu ngi ko tënk rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha xasida googu sëriñ Modou Lamine Diop Dagana mu ngi wax ci biir ne ku koy jàng na ragal yàlla ci bañ cee fayonto ndax aal bi ko sëñ bi defee yow mi koy jàng jublu cee xeex wala nga jublu ci fayantoo mën naa jaxital bi mën naa gaaw lool soo ci jublu safaan ba nag loolu nee na nga ragal yàlla dañ cee jublu ab safaan wala ngay di ci def lu dul noonu am yoo xam ne euh, ni ko waxee léegi daf lay xiir ci dëddu àdduna loolu ñu bari seetlu nañ ko ci mel ni euh, maraaxib ki koy jàng tey ndaw soo ko bëggee jël di ko jàng fukki yoon wala fukki yoon ak juróom te nekk ab commerçant waaw ah, bu yàggee dana mujj bu client day ñëw mel ni gaynde day ñëw gule gule wut si loolu itam ñi ñi ñi ñi ndaw mën nañu bàyyi xel lu mel noonu bokk na ci yi nga xam ne euh, dañ koo fent muy lu bees loo xam ne mag ñi xamuñu ko woon te mu mat di bàyyi xel bokk na ci yooyu ak xasida nga di ko jàng dem ba ci biir gi jël wenn bayit di ko bàmtu liwum nangami yoon te sëñ bi bindul ci biir ne nañ ko bàmtu nangami yoon loolu aw sos la woo xam ne euh, matul di def ci biir xasida yi ndax bu dee ismu labraar la ñuy jàng ñett yoon wala juróomi yoon wala nangam bind da koy bind ci wet gi waaye nag su fekkee da nga jël wakaan àqan jël ci bayit boo xam ne da ngay noonu da nga ko dàmp nangami yoon boo ko day mel ni du duggatu ci jàng xasida waaye day mel ni yaa ngi dugg ci beneen cadre boo xam ne bokkul ak li taxoon a jug bi bokk na ci loolu ñenn ñi nga xam ne dañuy topp seen xër ba jàpp ne sax jàng xasida lañu war a def waaye waruñu jàng alxuraan te fekk alxuraan ak xasida lu ci nekk ak li muy def ci murid bi te yépp it sëriñ bi daf ko daan digle moo tax kon soo ko mënee bala ngaa jàng xasida nga jàng dog bi nga war a jàng ci alxuraan doo ko jàng xasida yaakaar naa ne mooy tax xasida jeexital bi di gën a am ci yow mi jàng loolu bokk na ci loolu ci yenn téere yi ñuy mool gis ñuy wax ay jagle wala ay may yoo xam ne dañ koy tudd ci ak xasida te yooya sëriñ bi wax ko ci xasida bi nga xam ne sukkandiku woo ci loo xam ne sëriñ bee ko wax loolu itam lu mat di mooy tandiku la ndax soo mooleeb téere dañ ne xasida gi nangam lay jariñ te sëriñ bi wax ko loolu yaa ngi sos leneen loo xam ne bokkut ak li nga xam ne mooy jubluwaayu sëriñ bi donte sax yow taj am nga tajriba ci loolu jàng nga ko ci aaju sàngam faju waaye wuroo jox atte ba nag mbooloo mépp ne ku ko jàng loolu rawatina nag nga di ko móol di ci bindu loolu di wax ne loolu mooy mooy jubluwaayu xasida gi bokk na ci yooyu euh, ñi ngi dégg jéeg rek dégg ñu ne xasida sàngam sëñ bi defu ko loolu itam lu wër di ndax lépp loo xam ne sëñ bee ko def jublu murid di ko jàng nga fexe ba dëdduloo ko murid bi te amul ay argument yoo sukkandiku loolu yaa ngi soxla sëriñ bi moo tax kon bala nga ne xasida sàngam sëñ bi def ko war nga def gëstu bu xóot ba mu wóor la ne lii eh, noonu la def nga la ko siiwal wala nga di ko am gis naa ku nettali ne dafa doon woon sëñ bi sëñ Saliou ak xasida du ko bayit bi dégg naa sëñ bi defu ko nga ko ah, man de noonu laa ko ci gise waaw loolu mooy ak maag waaye jékki-jékki rek jël engagement ni xasida sàngam sëñ bi def ko loolu wóoru ñi nga xam ne nag yàlla may na leen ci am na ñu ci yàlla may loola dañ ci defee gëstu bu xóot ba mu wër leen loolu noonu la demee man des na sukkandiku bokk na ci yu mel noonu muy créer ay bayit ay ak xasida koo xam ne xasida gi moom bayit yëpp sëñ bee ko def waaye nag ni nga ko composé sëriñ bi def loolu itam léeg-léeg mu am ci marché xasaayid xasida alam nasra lu tasaaroo la bayit yi sëñ bee ko def waaye ni ko composé loolu na koo xam ne yëg na ne alam nasra ñenn ñi neen day joxe wërsëg ñu daal di ci xasida goo xam ne dañ koy tudde noonu wér bu ko moolee mu jaar loolu itam lu mat di moytandiku la te mi ngi am ci yu mel noonu euh, sayaj'alullaahu ba'da usrin yusran euh, sëriñ Moustapha Xasida wax na ma ne loolu euh, moom itam sëriñ bi composé wu ko noonu waaw ak ak yeneen yu bari yoo xam ne xaj na neex a guddal di ko tudd am na waaw lu mel noonu bari na daal am na ci yoo xam ne sax xañ na maanaam yi euh, sëñ bee ko wax waaye woy yi sëñ bi mën na ko bañ a def yépp bari na ci biir bari na ci biir xasida yëpp waaw bari na daal loo xam ne xañ na du ñàkk sax buñ demee ba jëmmi jamono ñu taalifal ko ak téere boo xam ne ni addis yi nga xam ne dañ koy askanale yonent bi te defu ko naka noonu itam xasida yi nga xam ne koy askanale sëñ bi te defu ko ñu beral ko téere boo xam ne boo ko yëree gis ne lépp kon li bokkul ci xaside yi ñu ngi nii te ñu ko ci dugal am na ci yoo xam ne sax dafay jiitu sëñ bi lu yàgg yàgg lu mel ni kalaamal xaddi man laa yu maan ak yu mel noonu gis nañ yoo xam ne ci biir lu mel ne lasraar lay dugg lu mel ni ni ñuy seete ab sëy isarum tas bi jël fokk ismaam turit bari dañoo wax ne sëñ bee ko def ak itam lemiwul noonu ak lakkasun niyatun saxakun rayas yooyu yëpp defe naa ne jiitu na euh, sëriñ bi xaj na <coughs> waaw bu ko defee loolu euh, itam lu mat di bàyyi xel la yi nga xam daal dañ naan sëñ bee ko def te defu ko ak yi nga xam ne dañ naan sëñ bi defu ko te fekk sëñ bee ko def day am lex moo xam ne dafa jar xóotal ak gëstu ñi nga xam ne xaddiis ñi futti ko woon dem jàngi ko spécialiste ca ku mel ni Buxaari yi imam Malik mel noonu loolu it lii daf ko laaj dafa laaj ay joxóot effort yu rëy pour mën a euh, saxal daa nga dàq bokk na ci yooyu nga xam ne yow li ngay jàng da koy jàppe lu di ko yéem lu keneen di jàng nga di ko xeeb nga xam ne daal yow day mel ni kamiya maanaam quantité bi ngay jàng quantité bi nga yaakaar ne moo am solo fekk yéeni yëg pas-pas bi day mel ni mooy di am solo moo tax léeg-léeg nga gis kuy xeeb lu keneen bi jàng te fekk la keneen bi jàng moo ëpp jeexital ci moom li muy jàng ndax sa xol nu mu sete ak sa yéene ak sa pëste fu mu toll la ngay jàng lu mu néew néew mën naa ëpp doole la keneen di jàng te amul pas-pas la wala amul yéene ji wala amul teewlu la gis nañ naar boo xam ne dafa daan def bu ñuy jàng xasaayit jamono sëñ Mourou Moustapha Tindóoli suñ ko nee ñëwal jàng dafay wax ne man sama xasaayit sama xol attanul xasaayit ba benn bis ñu ñu ñu man manee ko ba mu ñëw bokk ci njàng mi fekk boobu ñu ngi jàng xasida googu nga xam ne mooy miimiya alqalbu minni fi zal yawmi qad salima min kulli rayni wa bi rahmani qad alima bi ñu jàngee ba ci digg bi rek waa ji xaaju faatu daanu daal di faatu nga daal di gis kooku lu muy jàng ci xasida lu néew néew xol ba xaj na na mu fa mu toll ak mustawa ba mu toll mënul dékku loo xam ne keneen mën naa jàng lu bari lu toll noonu xam ne yooyu yëpp ay ay tolluwaay la ak ay yoo xam ne ay mat di xàmmee ak ñoo xam ne xasida gi ñuy jàng dañuy jàpp ne rek moom la ñëpp war a jàng ki jàng Jaalibatul Maraaxib ak ki jàng Bichri gisee nga jàng geneen day bëgg nga bàyyi yooyu ñëw fekk ci xasida gi nekk moom loolu itam lu lu loo xam ne kenn ku nekk ak ak xasida gañ nga tànnal wala nga xam ne moom nga tànn féete xam ne kenn ku nekk ak sa wasila sa sëriñ ba nga féetewoo ak na sa xasida féetewoo waaye am ñoo xam ne dañuy bëgg rek xasida gañ nekk ñépp ci lañ war a nekk jàpp sax yeneen yi ci des amul jeexital bii rek mooy bi nga xam ne mooy bi wér bokk na ci yooyu te loolu moom ci ñi jàng yëkkati ñi jàng yëkkati la maanaam di tudd ay sëriñ diw siñ nangam daal di wax ab loolu itam ci lii yokkal sëriñ bi la bokk kuy jàng xasida da nga war a yem ci li sëriñ bi bind rek waaye di tudd turu sëriñ léeg-léeg sax nga teg ca bayit woo xam ne waaw kii wax naa day wax ne yaa nangam naa il kawaaxi ba nga xam ne xamul naa il kawaaxi ba li muy firi loolu bu yeman ci wax rek ne ko sëñ bi waxee loolu na ci bañal ak kooku nga xam ne sëñ nangam tooboo ilallah su ko defee yooyu yëpp di yoo xam ne li man di bàyyi xel ak di ànd ak jigéen ñi di fecc li na wër baas yooyu yëpp ay xewit la yoo xam ne eh, ñi jàng dañ ko war di bàyyi xel eh, wax ne lépp njàng mu yëkkati moo xam ne yow mënoo ko jàngal sa sëriñ te mënoo ko gungee am néew moom mu njàng eh, mat naa seetaan ak di toggamtal bay di di ko def noo xam ne daanaka kiy déglu du xam sax li nga jubla wax lu mu doon man bari na ci xasida yoo xam ne bi ma xàmmee laay doog xam ne lii ndeke loolu lañ ci jubloon xattaa baxal biya danaa ko dégg ñu koy jàng njàngin woo xam ne booba xawuma jàpp woon sax loolu ay arab la ba bokk na ci loolu di jàng te sa kàddu neexul xasida ki koy jàng dafa war a neex baat kiy bind xasida dafa war a rafet loxo noonu la ko sëñ bëggee woon kiy jàng kàddu dafa war a neex waaye bu sa kàddu neexul ba noppi nga bëgg a jàng loolu itam léeg-léeg mën na mën nga tànqal sëriñ bi ngay jàngal walla mbooloo mi wala sax dem ba neexitu xasida wi ñu doon yëg nga xañ leen ko am na ku mas jàngal sëriñ bi baat bi naqari lool sëriñ bi bëgg mu bàyyi waaye ginnaaw day jàng itam mu mu mu sëñ ma sàmba jub dem woo ko ne ko sëñ bi nee nga ñëw bàkkeelu ci kafe gi bi ñëwee naan kafe toog xam waxtaan jàpp ko demaat waaye ala dal baat bu neex ñi daan jàngal sëriñ bi ñëpp seen baat dafa neexoon gis nañ sëriñ Mayib Guèye sëriñ Iba Bouba Fall ñépp bu ñuy jàng nga bëgg ñu bàyyi bokk na ci loolu mbind mi ngay bind mbind mu rafetul ñu koy móol loolu itam kiy bind xalimaam rafet ñi daan bindal sëriñ bi ñëpp ay xalima yu rafet lañ yoroon ba xoolee mbindum sëriñ ma sàmba ni mu ko daan defee mu rafet di ko dessiné loolu moom mooy mi ñu war a bind xasida loolu mel na ni sax am na commission bu sëriñ bi taxawalal boo xam ne ñii bind xasida yi bala ko bind dañu ciy diisoo commission boobu xëy na wax bu loolu bi dox bu léegi waaye ñu topp ko te ki koy bind itam doon ko mën a bind loolu loolu lu am solo la te xasida gi doon koo xam ne du war a la ndax tudd nañ ci biir yoo xam ne sëriñ bi yoo xam ne tere naa ñu tasaare ko muy yi ci biir géej bi loolu itam bu xasida gi doonee bu war a génn ñu génn ko loolu itam ñu ci am solo la bañ a génne goo xam ne euh, bari na ci yoo xam ne ci jamono Sëriñ Abdou Lahad dafa digle woon ñu bañ koo tasaare bañ koo mool ñi daan jàngal sëriñ bi ndax jàng xasida yëkkati lu fi yàgg la jamono sëriñ bi bi xasida amee rek la loolu am sëriñ bi amoon na ñu ko daan jàngal ñoo xam ne jamono bu nekk dañu féete woon ca kër ga ku ci mel ni sëriñ Ibra ba Faal moom nga xam ne sëriñ bi tëye na ko fa moog waa këram ñëpp mu ngi dëkkoon boor yi Cees yooyu waaye daf ko indi féete la ko ci kër gi ne ko yow sama xasida yi moo tax yàlla bind la nga xam ne jàng xasida rek moom la féete ci kër gi wax na ne jàngal naa sëriñ bi ba sëriñ bi jox ma ñamu ajana bokk na ci ñooñu ko daan jàngal sëriñ Mayib Géey moom nga xam ne moom itam ci waa kër suñu jàngkat si Masamba Yoro moom suñ Ibra bu Faal moom la daan roy suñ bii suñ Ibra bu Faal wax na ne léeg-léeg day bu ñëwee sëriñ bi daf koy wax na ko demal ci kees sàngam su demee ci kees sàngam bu taxawee nee na day mel ne am na am riir mu muy dégg moo xam ne daal day mel ne mooy indi son yi ñuy daaj bi ñuy daaj bi nga xam ne daal da koy déglu di ko déglu ba takk daaj bi bu ñëwee jàng ko ci xasida dëgg nga xam ne moom la ko jàngaloo nga xam ne kon daaj bi bare bare jamonoy sëriñ bi la génn am na ci yoo xam ne sëriñ bee koy jàng moo ko daan jàng ñu dégg ko mel ne ma nga xam ne moom euh, waa barsaq yi soxna yi roy ko ci moom mu ne leen ni ma li ma waxee ne waccaxalaxaa bi mat taxanaat gaa lu forum xiinu boobu moom ci moom lañ ko déggee waaye yéen ci des ci bari kooku ibra bu ko moom day dem taxaw ci ab koñ rek ko defee riir mi ni muy dikkee ci la ci la daaj bi génnee mu ñëw daajal ko sëñ bi su ko defee nag sëñ may Géey fekk boobu moom mi ngi ndaam su ñëwee njaareem euh, jël daaj bi bu demee yóbbu ko fa ko defee ci lay tasaaroo sëñ Yuusu Ndaw ci jàngkat yi la bokkoon dégg nga ginnaaw bu loolu jàllee nag ñi nga xam ne ñooy magi sëriñ bi ak waa kër sëñ ñëpp kenn ku nekk am nga ñoo xam ne ñoo la daan jàngal am na ñoo xam ne ba tey mu ko fàtte waaye sëñ Modou Lamine Diop Dagana ci ñi daan jàngal suñu yëkkati ci la bokk daanako ko jàngaleen alxuraan tajwid waaye moom li ci ëpp gani doomi soxna yi suñ ñëwee moom moo moo ko daan jàngal xasida ndax ixraajul xuruuf yi nga xam ne yàlla daf defoon man ko lool moom la ci daan taamu li ci ëpp mu di ko defal bokk na ci ñooñu daan jàng xasida yi sëriñ Alaaji Siise ci mag ña la waaye moom sëñ Basiiru la daan jàngal moom lu ci ëpp daaju basiit yi moom la daan moom la daan jàng ku naqaree roy am jàngam la nag ba léegi mari ne ay daajab tasaaroo na waaw bokk na ci ñooñu sëriñ Aliou Fall moom sëriñ Fallu la daan jàngal moom it ku neexoon kàddu la nga xam ne kon mbooleem magi sëriñ bi ak jabootu sëriñ bi kenn ku nekk amoon nga ab jàngkat boo xam ne moo la daan jàngal pour loolu li muy wane rek mooy déglu xasida ak daaji xasida ni mu yàggee ci murid ak ni mu amee solo nga xam ne sëriñ Fallou amoon na sëriñ Bachirou amoon na jàngkat sëriñ Abdou Lahad amoon nay jàngkat ci biir këram sëriñ Saliou daara yëpp ay jàngkat euh, ay kuréel ñi ngi fi woon gi waa bayti jamono yi maam ba léegi ñu ngi fi. ay laaj yoo xam ne laajal nañ ko sëriñ mu dégg ko loolu lépp di yi ci yoo xam ne wane rek maanaam jàngu xasida yëkkati gi ni mu amee solo ni ko sëriñ bi daan waxee nga xam ne yëkkati gi ak déglu gi ñoo ñoo ñoo yem daan ko misaal ci am picc donc ko yeeg euh, laaf yi nga xam ci li lay woon ne déglu gi nii rek donte jàngoo ko yaa yaa ngi koy déglu am solo bu mu am solo nooru daare yi di ko sëriñ bi di doog a génne fa am kilifa gum ko jox ne ko dee ko jàng bés bu bi di ko lemmat ko jox ko xool kon yàgg mu ne ko waaye mbàkkee li daa bari lool xasida gi guddaayu mu ne ko waaye su fekkee doo ko mën a jàng itam nañ koy jàng nga di ko dégg utal ko koy jàng nga di ko dégg nga gis ne kon di déglu njàng mi dafa am jeexital bu muy def ñi daan bindal sëriñ bi itam bokk na ci sëriñ Modou Lamine Diop Dagana ak sëriñ Moussa Alima Guèye ak euh, waaw sëñ Modou Lamine moomu euh, daana bindal lu bari sëñ musaa Alima moomu nee na bi ma ko njëkkee bindal bi mu ñëwee mu xool ko gis ci ab yàq mu ne ma waaye yow sa mbind mi ni mu rafete ba noppi mu am yow xanaa da nga jàngul naxwu mu ne ko déedéet mu ne ko demal ci diw sàngam mu jàngal la naxwu ñu daal di gis ne kon kii jàng kii bind xasida war nekk koo xam ne ku jàng naxwu la mooy xam maska bu ko jàngul it bu koy bu koy toppalu ba yàq yooyu du cam sëñ Musaa Alima moomu sëriñ bi bind daana ko bind loolu baree bare ba mujj na sax am na ci loo xam ne daf koy jël won ko ko nii rek mu xool mu ne ko demal bind loolu nag ay ay ay ay xar baax la yoo xam ne na kilifa ko ko doon laaj sax ne ko ndax loolu yaa ngi koy manati ba tey mu ne ko ah ko def loon de su ma ko def loo waatee rek dinaa ko mën ma bokk na ci ñooñu sëriñ ma sàmba moom lu bare bare bari ci mbind sëñ bi moo ko daan maas moo ko daan bind bu bindee jox ko ko mu copier ko maas ko xam ne sëñ bi daanaka lu bare bari moom la ko féetale woon ci wàllu ko wóolu ko ci doyloo ko ci lool wàllu njàngum yëkkati meek yooyu yëpp moo ko daan lijjanti nga xam ne sëñ Ibou bu Fall moom wax léegi moom sëñ Masamba ci tournée yi mu daan def moo ko jëlee ci seen dëkk indi ko ci kër sëñ bi muy jàng nga xam ne toog na fi at sax ba bi di ko laaj ndax am na soxla mu ne ko bàyyi naa ñaari ñaari soxna sama kër mu ne ko demal jëli leen indi ñu féetewoo ci kër gi boo defee bokk na ci ñooñu sëriñ Mat Lamin Gay jëm mooy ci bindkat yu mag yi la bokkoon mas na yi bindal sëñ bi am bind moo xam ne sëñ bi daf ko yàkkamti lool yàlla nattoo ko mu wànneen sëñ bi di ko soññ di ko soññ bu mujj mu ne ko wànneen wi daal moom moom ma gàllankoor mu ne ko ñëwal mu ñëw mu ne ko neel wànneen bi bàyyil bëti taalibeeb jàmbur mu wax ko mu nga ko waxat boobu ñett yoon mu ne ko demal bind bi mu demee wànneen woon lépp dañ euh, bokk na ci ñooñu sëriñ Basiru Siise Jaaxo moom ci waa Ndar yi la woon ko mënoon a bind la te rafetle ko te yàlla may ko di ko baax di ndaw loo xam ne muy faatu booba at yi bariwul ci jamono yi peste njaareen boobu ci la faatoo moom itam ñi sëñ bi fonkoon am mbindam la daal ci naan ko bind loolu bare bare bare bi faatoo ñi ko fa denc foofu jaareem sëñ bi wax ci wax ci wax yu bare bare kon daal noonu la demee woon mbind nag léegi dafa am ay règle yoo xam ne li ci bare bare du ci tënkooti ndax am na mag mu ne ma asbaa ahli bi ñu ko génnee bi ko sëñ bi bindee nee soo soo xoolee couleur yi daay da nga xam ñi bokk ci aws ak ñi bokk ci xasraj ak ñi nga xam ne faatu nañ ci xare bi ak rescapé yépp ci couleur daal bi nga xam ne ci lañ ko bindee ci nga koy xamee daal di gis ne kon yi dafa am ay muy junj yoo xam ne du caagee ni mu la neex xongal wala lu la neex bertal lu ci nekk dafa am nuñ ko war a defee ak fu ñu ko war a jëfandikoo yooyu itam day beneen man di bàyyi xel waaw kon xam naa day mel ni ginnaaw xaw naa ci mën nañu tënk foofu yem foofu daal di wax waa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëriñ Xalil Mbàkke ci waxtaan bu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baax tey te mu aju ci xasida yi ak lépp loo xam ne ak leeral la bu ci aju ci la cay jariñi ak lañ ca boole te bokku ca ak ni nga xam ne ne noonu lañu war a jànge loolu lépp leeral nga ko ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa mu yokk sa xam-xam te kàttanal la ba tool bii nga xam ne ci ngay bay li nga ciy bay lépp yàlla na ko suñu borom subhaanahu wa ta'ala te làqal ko ci yàq yëgul xam naa ne ba ñu ñëw ci laaj rek ndax laaj yi xam naa ne xaw naa bari dañuy jox kàddu gi rek sëriñ Seexuna Mbàkke mu sëriñ Hamsatu moom tamit mu am ak leeral boo xamante ne dina ko indi ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane mooy lu ak wàllu xasida yi. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu fi teew di nuyu di leen loolu ñuy rafetlu waxtaan bu baax a baax ndax waxtaan am solo la daanaka li ci waroon li ci waroon wax lépp sëriñ bi wax na ko leeral na ko. daanaka liñ ci yokk kon lu am solo ay taxaw seen la yoo xam ne rek dañ ko cee bëgg def ngir a ci mbokk jullit yi thème bi am na solo lool ndax xam nañ ne xasida yi Sëriñ am solo la rawatina ci murid yi ñax xam ci rawatina ci murid yi kon nag war nañ cee gën a góorgóorluwaat gën cee jaajuwaat bu baax gis nañ ni wax dëgg yàlla murid yi itteewu nañ ko lool ñu ngi ci def lu ne ñu ngi koy bind ba sax def nañ ci ay bis yoo xam ne loolu lañ ko jagleel ay bis yoo xam ne bis xasida lañ ko tudde nga xam ne duñ ci def lu may jàng xasida yi am na sax ci kilifa yi ñoo xam ne sàkk nañ ay barab yoo xam ne dañ ko tuddee këru xasida nga xam ne dañ faa bëgg di jàng ay xasida kon ittiwu xasida yi gis nañu jamono bu ne taalibe yi ñu koy def waaye nag ñu gis ay yeneen ay benn benn yoo xam ne gis nañu war nañ koo gën a bàyyiwaat xel bu baax ñun taalibe yi ci jëm ko def ndax gis naa ne ndax gis naa ne xasida yu bari na lool waaye fu mu ne nii boo doon laaj ñi xam li mu xasida yi jàpp naa ne ñu new la te ji boo ne woon sëñ bi ñaata xasida la def yaakaar naa ñu ne koy mën tontu bëriwul kon nag gis naa ne loolu ab liggéey la boo xamante ne bii ñu ñun taalibe war nañ cee liggéeyaat ndax xasida yi moom ñëpp xam nañu yokkootu maanaam 1927 ba léegi benn xasida yokkootu ci kon xasida yëpp ñu ngi ci biir nit ñi waaye nag ñu dajale ko ba xam nangam la lim bi nangam la loolu laa gis ni defaguñ ko te gis naa ne jamono ji fi mu àgg loolu waras waras na ci àgg kon daal gis naa ne war nañu ittiwoo loolu fexe ba xam xaside yi nan la toll ba topp séddale ko ci ay xaaj xal génn xaside yi nga xam ne ñooy yi wax ci wàllu xam-xam génn yi nga xam ne jëm ci wàllu julli ci yonent bi génn xaside yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu euh, tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam yooyu yëpp ñu bind ko ba nga xam ne tey jii murid ba gën a ndaw boo ko laajoon ne ko xaside yi nangam la mu wax la ko li nga xam ne bu ñu laajee saar alxuraan yi mën koo tontu li ki noonu mënul boo laaj ne xasida yi nangam la mu mën la koo tontu li ki noonu tamit ñu wutal leen ay numéro leen di xàmmee ndax xasida yu bari na ci xasida yoo xam ne euh, boo xoolee dañuy nuroo maanaam bu dee lañ leen tënkee ñooy bokk ñooy bokk aw tur te yooyu lool lu mel ni xasida ñu tënkee xasbunallaahu wa ni'mal wakiil ak yu mel ni ñu tëkkee wa innaka la'alaa ko bari lay doon nga xam tey ji boo ko bëggoon a ràññee doo ko mën a ràññee lu mel noonu a ba mu ñëpp xàmmee ko nga xam ne tey jii boo boo nee numéro sangam sangam rek ñu xam ne xasida nangam nga bëgg a wax ni ki noonu tamit xasida gi ñu fexe ba xam li mu bay di bind ko ca loolu gis naa gis naa ne jafewut nga ne xasida buñ ci tuddee da nga bala ngaa tàmbalee da ngay bind ca fegg wa mu bay na mu toll buñ ci mënee ñu fexe ba xam barab yi ko suñ bi defee woon ak jamono yi nga xam ne la ko defoon buñ buñ mënta xam weer waak bés ba it ñu xam at ma sax kon bu dee barab ba it buñ ko mënta xam bu baax it ñu mën a ràññale maanaam ndax loolu njëkk géej gi la wala ci jamono géej gi la wala ci ginnaaw géej gi la gis naa ne yooyu yëpp ab liggéey la boo xamante ne bii waras na a sonnaat ak it bu noppee ci loolu yëpp dajale ko daal mu nekk ab jumtukaay boo xam dañu xam ne xasida yëpp mi ngi ci mi ngi ci lii donc dañ koy def ci ne li nga xam ci xasida sëñ bi yëpp moom mi ngi nii nga amatul benn bu des su boobaa li sëñ bi doon waxtaane mel ni yenn xasida naan bokk na te bokk ci su boobaa dana gën a leer su boobaa kenn dootu werante ci loolu naan xasida gi bokk na ci wala bokk ci waaw niki noonu it Euh, waras na ko maa def ci ab programme ordinateur boo xam ne tey dañ ko def ci internet bi foo waay toll ci adduna bi mën see jot bind ko tamit ci mbind moo xamante ne day dëppoo ñuy bind ci jamono ji loolu nag boo xoolee wax dëgg yàlla am na kilifa yoo xam ne def nañ ci ay coono yu am solo boo xoolee ku mel ne si Mouhamadou Abib bu borom daaru moom ci ñi ko njëkk tàmbali la bokk dajale xasida yi defar na ci lu am solo ku mel ne si Abdou Lahad ay jamonoom def na ci lu am solo dajale na ci ay man yu bare bare waaye ba léegi gis nañ ne des na ndax xasida yi moom ñëpp a ngi ko jàng waaye gis mënaguñ koo boole ba ni xasida yi sëñ taalif yëpp mi ngi nii te gis naa ne loolu lu war a mën a am la kon daal maa ngi ci woo mbokki jullit ñëpp ak mbokki taalib yëpp ñu gën cee ittiwoo fexe ba loolu am loolu nag lu xaw a jafe la doon ndax kenn nit mënu ko ñaar nit mënu ko mbooloo ñoo ko man ñoo xam dañuy déggoo ñaaral bay ñu nangu cee sonn te it faaw mu laaj ay coono ak ay financement waaye nag comme murid yi yaatu gis nañ eh, doole ji na leen lu ci nekk warees na ko maa def ndax gis nañ li ñuy def ci yeneen li ci des buñ ko defoon ci wàllu googu bu ñu ko defal ci wàllu boobu gis nañ ni dana gën a dana gën a am solo kon daal ñu ngi ci woo mbokk yëpp ni ki noonu waras naa fexe ba am loolu yàggees na ko wax mooy am mbooloo moo xam ne ñooy saytu xasida yi ni ñu koy bindee nga xam ne képp ku bindati sa xasida bala nga koo móol des na ko jaarale ci mbooloo moomee ñu saytu ko xool ba xam ni loolu lu war a génn la kon daal loolu ay seetlu la yoo xamante ne bi gis nañ ni war nañ cee gën a bàyyi xel maa ngi rafetlu waxtaan bu baax di sant ñëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon jox kàddu gi Oustaz Ahmed Mbow ci laaj bi nga xamante ne moo aju ci bisimilah. auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Sëriñ Xalil muassasatu Wafa bi huquqil iman ñi ngi lay sant ci thème bi ñu tànnoon am nañ ci lu kawe njort yi laaj yi firndeel na ko xasida yi walla xasaayid yi mbokki taalibe yi bàyyi nañ ko xel bu baax mbokk mi nag da doon laaj bëgg nga baaxe ko mu ne lan mooy teggi ni jàng xasaayid jàng nga xasaayid yan teggi la làmboo waaw jërëjëf jàng xasida niñ ko waxee léegi rek mooy zikkar mooy werd mooy lépp kon suñu delloo ci masaalikul jinaan bi sëriñ bi wax teggi ni kuy jàng alxuraan wala teggi teggi ni kuy zikkar nam ko lam limoon rek yooyu kuy jàng xasida noonu nga war a mel te mooy jàpp ba set jublu xibla euh, teewlu euh, laab ci laab yi nga xam ne moom lañ sàkku ci yow donte sax loolu doonul loo xam ne lu mënt ñàkk la ndax euh, Aïsa bi ko wax na ne yonent bi kaana yaskurullah ala kulli ahyaanihi jamonoom yépp da ci daan zikkar léeg-léeg mu sikkar bañ yor njàpp léeg mu sikkar yor njàpp kon foofu dañ ko sopp sopp sopp gi nag day doon loo xam ne boo ko defee dafay gën a yokk efficacité bi ngay def moo tax kon ki jàng xasida mu sàmmoonteeg yooyu ñu wax bu ko ma mënee loolu mooy li gën jërëjëf mbokk mi mu laaj mu ne ndax xasaayit mën naa mën na mën na wérdi maanaam nit ki ndax xasaayit mën na wérdi maanaam nit ki di ko jàgg def ko muy wérdam waaw wérde moom mooy lépp loo xam ne nit ki da koy saxal ci lu baax di ko def noonu la ko sëriñ bi leerale ci Masaalikul Jinaan kon xasida yi ngay saxal bis bu set jàng loolu werd la su fekkee nag da ciy jublu werd maxquus kooku beneen mbir la werd maxquus moom sëñ bi dafa digle xasida yi digle werdu maxquus lu ci nekk mbiri boppam la kon xasida mënta wuutu werdu maxquus waaw bu fekkee dafa jubloo wax ne xasida yi wuutu wuutu werdu maxquus daf ko digle digle xasida yi lu ci ndigi lu ci ne ndigalul boppam la ki dafa doon laaj mu ni naka la xasaay di sëriñ bi wuutee ak yeneen yi dul moom wuute nañ ci anam yu bare bare ci wàllu balaaxa ci wàllu enroot ci wàllu yépp boo ko xoolee yàlla daf ko ci may ndax euh, annax walla enroot wal bayaanu li sulibat wali bihi ayaanu enroot ak nax bu bayaan jumtukaay yi ñu woy yépp yàlla daf ko rekki jox ma ko booleeg nag nangul gi ko yàlla nangul lépp ak jagle yi mu ko moo tax xasidaam mu wax ni xasidati faaqat xasaayidal kiram wala taquudu abadan xayral maram sama xasida mu faaxat moo kawee xasida yi gaa yu baax yëpp mbokk mi da doon laaj naka lan mën a xàmmee xasaay di sëriñ bi way njëkk muy dem ci géej gi ak yi mu def ginnaaw géej gi loolu it am na nañu wax ne lu zoomu maa laa yalzam des na ko ci xàmmee te mooy buy daaneel xam nga euh, araf bu mujj wi moom la ñuy wax rawiya xam nga bu dee woy simple nii rek moom yëpp boo daanee la raa yeneen ci yëpp mën na daanoo waaye bu dee lu soobu maa laa yalzam nag day dafay jéggi raaga la jiitu raaga itam day nuroog moom ma jox la ci misaal rek wajjahtu kulliya bi xam hamdin bi hamdin wa shukur ila waliyil mu'minina wa shakur xam nga raa gi rek mooy daaneel bi waaye fi ne boole waale na ci kaaf ga itam shakur ak shukur loolu mooy luzur ma la yalzam li ci ëpp xasida yi nga koy def ginnaaw géej gi lay doon yi jiitu géej gi dana ci am waaye du marché bu dee ginnaaw géej gi nag lépp luzur ma la yalzam la koy def ci lañ koy xàmmee jërëjëf mbokk mi mu ni lan nga koy labiré ci xasid ak mafatixul bichri ak xasid ak matlabul fawzayni lu mu ci mën a yóbbuloo xanaa fonk ko te di ko jàng rek te tënkoo tëkku dëppu sart yi ñu wax léegi waaye li muy jariñ ak li muy loola moom yow mi ko saxal di ko jàng yaa cee gis la nga cee gis mi ngi mel ni euh, euh, añ buñ togg ba yàq ko tiim ko naan lii soble la lii nangam la lii kaani la lii jëm loolu ginnaaw moom xam nañ euh, def nañ ci liñ ci war a lépp ba mu mat kon tiim jëfandikoo rek mooy li ci des waaye la ko composé la ci kii nag loola moom day mel ne jërul di ci guddal. jërëjëf sëriñ bi ci laaj yu am solo yooyu nga xamante ne tontu yu am solo yi nga xam ne tontu nga ñu ko. kitam dafa doon laaj xasida ak tawbatu nasuux doon na laaj daal koo ci indil ay leeral waaw loolu yi de mas naa ko laaj sëñ mustafaa xasida moomu moom xam nga bari gëstu la te yàgg ci xasida yi moo tax ma di ko def delluwaay ci yu bare ndax am na ci may lool boobu xam nga day ñaari tawbatu nasuux benn bi defe naa mi ngi ko wooyee ci eh, forme jës bu bii ci des nag day mel ni mu gën a yàgg mooy foofu mu defe naa sax wax na ci biir moom sëñ bi laaj nii ne wax firli say yi say sayx yi sayx moo ko jaaxal waaye nee ma sëñ bee ko def dafa dafa yàgg nag moo ko dafa yàgg waaye moo ko def kon mbokk mi ci doon leerlu lool loolu dégg na ko bu baax a baax bokk ci xasaay di nga xam ne sëriñ bi moo ko def waaye ci yàgg yi la laaj bi rek mooy bi jàlloon day mel ni jaalibatul maraaxib taysirul asir tuhfatu ak jës ak mawaahibu ak muqaddimaat mu bëggoon loolu ci mën a baaxe ci njëriñ xanaa li ma ci baaxe woon bu njëkk ba rek mooy góorgóorlu ci baax ci fonk ko rek te jàpp bu baax baax kii ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi da doon laaj ñaata xasaayit la fi sëriñ bi bàyyilu te nit ñi dëkkee di ko di ko jëfandikoo comme bi ngay si biir waxtaan. loolu it xam naa du neex a xam ndax bu fii ñu toll rek bis bu sax ngay gis xasida goo xam ne mosu ko woon a gis lim taalif moom ba léegi bari na ci loo xam ne moolaguñ ko bari na ci loo xam ne ba tegee ko ci kon lim fi bàyyi ci ab lim yaakaar naa xam gi du du du neex a du neex a du neex a xam wax naa léegi ne sept tonnes cinq cents yooyu ñuy wax itam. tubaab yi ñoo ko bind ci archive bi wax ne moom la bind waaye dañu sukkandiku rek ci bagage yi nga xam ne moom la yoroon bi muy jóge ci géej gi euh, tafsir yaag yëpp ñu peese ko mu nekk 7 tonnes 500 xam naa xañ na lu bari foofu la jóge ci ñuy wax ne mbind mi 7 tonnes 500 la waaye ragal naa ne euh, neexute xayma daal pour xam nu mu toll. jërëjëf Serigne Khalil Mbacke ci leeral li am solo yooyu ñoo ngi ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyil ak sam xel. defe naa képp ku déglu am nga loo yóbbuloo ci xasaay di kon ñu ngi sant mbokk yi bu baax di ndokkeel ñépp ok waaw am na ku doon laaj ni ndax manees naa jébbalu ci xasaay di waaw loolu itam lu mat di bàyyi xel la ndax sëriñ bi bi muy taalif xasida yi e, booba mag ñaa ngi fi bi muy yabal ay nit ñi ñëw fii ci maam Thierno Euh, di jébbalu si ci moom di ko booleek ñoom di leen wax ne seenu cër mi ngi ci Thierno booba def na euh, Mafaajul Bishir def Jaalibatul Maraaxib def yu bare bari <coughs> te jëlul yooyu jox ko kame yebal ne ko euh, jokkul ci loolu kon xasida la muy def ci murit bi ak la sëriñ bi def ci murit bi lu ci nekk yëfi boppam la sëriñ bi moo waxal boppam ne xultu fa man araadal xurba min rabbil wara falu yatluban shaykhan wa yatlul suwara ku bëgg jege boroomam na wut ab sëriñ dégg nga tey jàng alxuraan ak xasaay kon loolu mooy loolu leer na ñu ko doon laaj bi sëriñ bi yebale fii ci borom Daaru Muxti booba jaalibatul maraqib ak taysirul asir ak mu mufatihul bisir yëpp taalif nañ ko mag ñaa ngi jàng xasaay te teewu leen dañoo amoon ay sëriñ sëñ Musaa Ka radiyallahu wax na ko jàng ak julleeg ak joxe alal mooy yoonu jannatu naim yow defal